kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañ suñu avant dernier hadith ci suñu bunt bi waaye mooy téere bi ci di chapitre trois cent soixante mu doon hadith mille huit cent soixante-sept mu ne woon waani annahu qaala jaa'a Ibraahiimu sallallahu alayhi wa sallam bi ummi Ismaa'iila wa bibnihaa wa bibnihaa Ismaa'iila wa hiya turdi'u alayhimu salaatu wa salaam. muy xadis bu gudd boobu doon wax ni nga xam ne noonu la ñu sànc Makka noonu la Seydina Ibraahiimul Xaliil alayhi salawaatur jalil daal di indi benn ci njabootam indi leen Makka ci ndigalu borom bi tabaaraka wa taala ginnaaw bañ newee Yerusalem muy bal baytul muqaddas bi baytul maqdis eh, alladi baaraka allahu hawla gisoon nañ ne ba mu ko fëndee nga xam ne Makka kenn newu fa woon ndox sax amu fa woon dara mu nekk ay xeeri neen mu bàyyi leen ca garab gu mag goo gële fa nga xam ne tey fa la moo tolloog fi kaaba gi nekk tey bi nga xam ne fa leen fa indi defal leen tuuti ci loo xam ne yóbbal ci ndox ak ay tàndarma yim defoon ci bësaas ci ab pochette bi nga xamante ni nii nag ci la leen fa teg di dem ci la ko sayyidatu Hajar ummu Ismaa'il alayhima salaatu wassalaam daal di topp di ko woo ba ñetteel bi mu wuyu ko mu ne ko ndax yàllaa ko digal mu ne ko waaw mu ne ko kon idan la yudayyana konante kon de borom bi moom duñu doyat duñu sànk après mu dellu Seydina Ibrahim bi mu demee ba ci tund wi nga xam ne bu fa taxawee ñoom bu fa nee moo leen di muur duñ ko gis mu ñaan boroomam tabaraka wa taala summa daa bi haa'ulaa'i da'awaati fa rafa'a yadayhi fa qaal wax aay ba nga xam ne moo nekk ca suuratu Ibrahim salawaatullahi wa salaamuhu alayhi bi boroom bi da wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim rabbanaa innii askantu min dhurriyyati biwaadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqiimu as-salaata faj'al af'idatan mina an-naasi tahwii ilayhim faj'al af'idatan mina nnaasi tahwii ilayhim warzuqhum mina samaraati la'allahum yashkuruun. voilà laaya yooyu looy indi mooy ñaan gi Seydina Ibrahim ñaan keroog mais borom bi man de yëkkati ay loxoom loolu liñ fàtte woon wax mooy dañ ciy jàng tegginu ñaan bañ gisoon xadiisu. summa dakara rajula ash'asa aghbar yutiilu safar yamuddu yadayhi ila samaa ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik waaw xadiis <laughs> boobu mooy lii la lay fàttali mooy yëkkati loxo waxoon nañ la boobu bokkoon comme li al imaam al haafid ibn Rajab al daal di woon wax leeraloon ko foofule waaw daa bokk ci tegginu ñaan yëkkati loxo Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam daal di yëkkati ay yoxoom daal di wax ñaan gii nga xamante ne màgg na akbar allahu akbar kon mooy loolu taxawoon nañ ci boobu walillahi alhamdu wal mu ne saa boroom man di dëkkale naa lenn ci sama njaboot ci xur woo xam ne amul mbay fa fi nga xamante ne mooy sa néeg bi nga xam ne moom nga moom lañu ormal boroom bi maa ngi lay dagaan di la ñaan man sa jaam Sidi Ibrahim ngir ñu mën a taxawal julli yal na nga def xolu nit ñi muy jeng jëm ci ñoom ñu leen di sopp te bu ñu leen soppee lépp luy xéewal dañ leen ko yéene waaye li ëpp doole mooy jàmm ji alladhi at'amahum min ju' wa min xawf waaw borom bee leen defal loolu nga xamante ne kaaba gi mu nekk xaraman yu yutaxattafu an-naasu min hawlihi comme ni ko borom bi wax xaram boo xamante ne borom bi moo ko sécuriser moo ko def moo def mu am sécurité hatta jamono yi gënoon a dangereux sax ah nga ne arab ay man sa moroom ay man sa morom duma hatta jamono jooju bu dee kii nga moom makk nga dëkk wala yooyu atamit doonu ñoon ñëw di razzia foofu waaw moo tax borom bi fàttali leen xéewal googu moo leen defaral ca suuratul ankabut ginnaaw bi mu waxee ci suurat lii laa fi Quraysh bi nga xam ne alladi mi nga xam ne at'amahum moo leen di leer min ju'in ci seenu xiif wa amanahum di leen sécuriser min xawf ci tiit gi nga xam ne moo sévir jamonoy razzia yi man sama room duma yi waaw da ngeen di ñëw seenu village seenu dëkk reer ba suur tëdd yi nelaw ci guddi gi ay gaay jóge na le taal dëkk bi rey ñi ñu war a rey ci góor ñi jàpp jigéen ñi xale yi def leen ay jaam yóbbu seen jur waaw waaw fàttalakul Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu anhu discours ba mu defoon te an-Najaashi kunna qawman ahlu jaahiliya ñun dañu noonu ay nit ñoo xam ne ahla jaahiliya ci griir lañ newoon di jaamu asnaam yi wa ya'kul bokk na lam waxoon wa ya'kulu al-qawiyyu minna ad-da'if ki am doole ci ñun danoon tëll daal di phagocyté daal di massacre ki nga xam ne moom ëpp moo ci néew doole waa Makka nag ñoom borom bi tabaaraka wa defal leen haraman aminan waram mu ne leen ca suuratul ankabut ca aaya 67 ba awalam yaraw annaa ja'alnaa haraman aaminan wa yutaxattafu annaasu min hawlihim afa bilbaatili yu'minuun wa binni'mati llaahi yakfuruun waaw ne ñoom xanaa defaluma leen xaram sanctuaire waaw foo xam ne borom bee ko ormal ba pare def orma googu ci xolu arab yi ak ñi gënoon a tàccoon sax orma googu daa ne woon seen xol waaw moo tax lu ñu doon moom bu ñëwee ci kaaba gi dañuy naan nemm rek <laughs> waaw waaw daal di ajandi hostilité yeeg ak tamit seenu mbonte borom bi defaral leen lool wa yutaxattafu naas alors que jamono jooju nit ñi ñu leen di jóg min hawlihim ci seen ñoom ñi dëkke waa Makka ñi leen wër xoolal li leen di dal ci ay ay métit ay razzia comme yi ñu wax léegi ay xeex yu dul jeex instinct instinct de guerre yu leen di jeexal. au lieu ñu sant yàlla moom la wax fa alladhi amana falyabudu rabb hadha al bayt way nañ jaamu boroom néeg bii alladhi at'amahum li nga xam ne moo leen di dundal min juu' bu ñu xiifee ku leen jox ñu dund borom bi wa amanahum mu sécuriser min xawf kii tiitaange gi nga xam ne mooleen leen wër waa léegi borom bi defal leen lii lépp santuñu ko sukkuruwuñu ko delloo ko njukkal ñuy delloo njukkeel ne dañuy sant ñoom laata ki hubala ki manaata ki isaafa ki naa'ila cim ñoom afabil baatili ndax neen yu'minuuna moom la ñuy gëm wa bi ni'matillahi xéewalu yàlla yu rëy yi donc bii mu leen tuddal yakfuruuna moom lañuy ñuy weddi di ko su allahu akbar kon seyna ibrahim alayhi ak ñaanam gu dal la woon ñaanum la gu yàlla nangu waaw faj'al af'idatan mina n-naasi tahwi ilayhim warzuqhum te borom bi yàlla na nga leen wërsëgal mina samaraati ci meññeef yi la'allahum bu ko defee yashkuruuna ñu lay man di sant saa su nekk ci sa xéewal yi fii lañ yemoon ñu war a continuer hadis al mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma mu ne alhamdulillah wa ja'alat ummu ismaa'ila turdi'u Ismaïl yaayu Ismaïl nekk di euh, nampal doom ji di Seydina Ismaïl waaw wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada liman araada an yutimma ar-ridaa'a waaw ci alquran borom bi nee nañu yaay yi nañuy nampal seen doom yi ñaari at yu mat bu dee ne pour ku bëgg ak mottali ba foofu waaw kon mooy nampal loolu la turdi'u muy nampal ismaila doom ji di sayyidina ismail alayhi assalatu wassalam wa tashrabu kanta moom sayyidatu hajar muy naan min zalika al ma ci ndox moo mala sayyidina ibrahim andil leen tegaloon leen fi provision hatta ida nafida ma fi siqa ba ni nga xam ne nag ah mooy nag li ci biir denckaayu ndox bi jeex na ah atishat ndaw si mar mu mar waaw loolu moom mbiru doomu aadama la <coughs> waaw bés boo fi nee boo lekkul da ngay ami carence ami problème de <coughs> atishat mu daal di mar ah wa atisha ibnuha parce que soow mi nga xamante ne nii moom yaay ji li muy dunde loolu mooy créer ci lay amee soow ci lay amee kii bu dundam baaxul day am ay répercussions ci soow mi nga xam ne moom la doom ji naan bu dee daa xiif mar amul lum lekk amul lum naan yaakaar nga ne dina sottim soow comme bu doon day lekk di naan normalement ah doom ja mu répercuté wu ci moom mu daal di mar moom it wajaalat ah mbir mi sonal leen ba mu gis tanzuru mu nekk di xool ilayhi yatalawaa doom jaa ngi battar ni ko waaw aw qaala yata yatalabbatu waaw mooy ndax xiif ndax mar ndax mar gi nga xam ne moo ko dal waaw moom doom ji di seydina wa mawlaana ismailu alayhi salaatu wassalaam mu ngi battar ña ci suuf tellement dafa xiif dafa mar te li ko yaayam di jox doyatu ko parce que moom ci boppam ak naanam akuk lekkam demeetul noonu amatu ko sax jeex na waaw di dóor mooy yatamarraxu di bërëngu wa yadribu bi nafsil ard du dóor boppam ci suuf si waaw waaw kon nag mu ngi noonee tëdd ab liir rek di yëgëri tànk yi di dóor ci suuf ndax mar ndax xiif bi nga xam ne nag noonu la defe noon noonu la demee noonu ah fantalaqat karahiyata an tanzura ilay yaay ji di ummu ismail di sayyidatu hajar alayhi assalam daal di dem xaw ko sori tuuti ndax lan bëggul di di di di seetaan di fekke di assister seen bu metti bii nga xam ne doom jaa ngi koy dund mel ni kuy waaj a faatu ndax ndax xiif xam nga tiim kuy waaj a faatu gis te loo xam ne manoo ci dara loolu du xol yépp ko attan ngir mu xaw koo sori tuuti ngir baña di suivre seen bi nii en direct waaye ngir lan ngir mu uti seet loo xam ne amaana dina trouver ak ndimbal fenn waaw fa wajatati safa mu bàyyi ko foofu daal di daw xool mu gis safa aqraba jabalin fil ard yali yaliha fi mu nekk noonu gis nga kaaba gi safa ni ko jegee fi gën a jege moom fi nga xam ne moom fala tëral doom yi bi ko gën a jege mooy Safa mooy ab tund la montagne la montagne la mais bokkul ak comme Quyqaan Quyqaan dafa rëy Abu Qubays dafa rëy waaw mais ñoom ay car lañ awoo tax ñenn ñi ne ay geen lañ ku nekk ci ñoom ñaar Safa ak Marwa ci ñaari montagnes yi ma tudd lo <laughs> léegi fa qaamat alay mu daal di ci yéeg ci kaw Safa summa istaqbalat al-waadi tanzur mu jublu xur di xool hal tara ahada est-ce que dina gis kenn koo xam ne ku ko mën a wallu ku leen mën a dimbali ci situation bu catastrophique bu garaaw bii nga xamante ne moom lañ nekk nii di ko dund en direct waaye bi mu yéegee ci safa xool falam tara ahada gisul kenn waaw fa habatat mu wàcc mina Safa ci montagne boobu di Safa hatta ida balagatil waadi ba ni nga xam ne ci lay accès ci xuru Safa mooy diggante Safa ak Marwa rek foofu rafaat mu yëkkati tarfat di dir'iha ci lay yëkkati mooy yéreem bi nga xamante ne ni day gudd waaw waaw waaw après mu yëkkati ko mooy kat bi ngir mu yëkkati ko ngir mu man a gën a mën a daw bu baax gën a mën a Euh, dëgg tànk yi waaw mu daal di mu daal di mu daal di mu daal di dëgg tànk yi nag waaw waaw mu ngi noo nee loo grand pas mooy loolu waaw daal di dëgg tànk yi bu baax summa saat sayal insanil majhud nit koo xam ne dafa am yitte waaw noonu muy doxe nga gis ne ànd na muñ naan waa ji daa ànd ak xadaraa xoolal sa ni muy doxe sa waay ak xadaraa voilà mais du ay ñàlli ah du ay ñàlli yoo xamante ne mel ni kooku di di dakke aw fas wu rëcc déedéet loolu ah <laughs> <laughs> mu ngi noonee <laughs> léegi hatta jaawazatil waadi ba ni nga xam ne nag mooy xur wi parce que diggante ñaari montagne la mooy li ci digg bi loolu mooy xur wi li nekk seen diggante waaw bi nga xam ne nag ci la ko génn summa atatil marwa mu ñëw beneen bi gën a kawe foofu bi bi njàkkaar loolu muy marwa bi mu génnee ci xur wi mu yéeg fa yi alayha mu yéeg ci montagne soosee tamit di marwa fa nadarat mu daal di xool hal tara ahada ndax waay dina gis kenn waay waaw xam nga boo jaaxlee doo nekk benn bërëb moo tax ku jaaxle même boo ko tëjee foo xam ne manu faa génn sax da ngay gis muy def ay bagante di def ay va et waaw parce que waaw di di dem ak ñëw di dem ak ñëw di dem ak ñëw bu dee espace bu gàtt la ah noonu la quoi allahu akbar noonu la moom noonu lay def quoi noonu la doon def nag allahu akbar allah allah allah léegi kon fa qamat alayha fa nadarat tara ahada falam tara ahada waaw est-ce que euh, euh, euh, dina gis kenn Allahu akbar waaw ah, Safa nag moom moo comme liñ la wax sànq moom moo takkaloog Abu Qubays Abu Qubays ngandum montagne la mooy bi ci kaw noonu moom moom lañ naan geenam la Marwa nag Quayqi'an waaw mais bon léegi jabal bi mooy dañ koo dañ koo dagg mooy dañ koo dagg quoi mooy dañu takkaloo woon moo tax ñu doon wax geenam la zaylam la waaw <laughs> naan Abu Qubays ah mooy safaam geenu Abu Qubays la rek voilà kanta Marwa geenu Qayqi'an waaw <laughs> ay tur la Qayqi'an waaw boo ko miinu tur la mu mel ni ma ne Kilimanjaro <laughs> wala Beldon fii ci Grenoble ah wala l'Himalaya tur la rek Qayqaan montagne lay tudd Qayqaan kële Abu Qubays bi nga xam ne nag ci la bon yokku euh, jàkka ji kiiwe ci lañ doge kii bi quoi Safa ci euh, Abu Qubays waaw waaw mu ngi noon moo tax lenn ci kii yi rek moo def boo gisee sax da nga koy seetlu quoi xam ne lii moom takkalootul waaw kon mu ngi noonee waaw waaw Kanta Marwa moom dese na di laal ak Qayqaan bi mu jóge <laughs> waaw waaye wallahu ta'ala a'lam léegi mu yéegee foofu ndax dina gis kenn gisut kenn falam tara hadan fa fa'ala dhalika sab'a marrat aller retour boobu mu def ko juróom benn juróom ñaari yoon juróom ñaari yoon nag nekkul ne day jóge Safa dem ba Marwa jógewaat Marwa ñëw ba Safa ñu ne mooy aller simple mooy un bu jógee Safa ñëw Marwa benn jóge Marwa dem Safa muy ñaar noonu lay def moo tax day commencer fii jeexale beneen bi parce que bu dee ale Safa un dem ba Marwa deux ñëwaat Safa ngay compter noonu ba nag juróom-ñaar sept loolu la qaala ibnu Abbaas ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne qaala an-nabi mu ne yonent bay saa saabu ne falidalika saa nnaasu baynahuma mu ne lii moo waral lii saydatu hajar alayhi salaatu wassalaam def bi muy seet ndax dina trouver ku mu ku koy wallu loolu juróom-ñaari dem ak ñëwam yooyu looloo tax loolu la borom bi def mu nekk diine pour ñun moo tax nit ñi di def as-sa'yu bayna safa wal marwa mu bokk ci arkaanul hajj wal umra waaw les du pèlerinage de hajj ponk ak li nga xam ne umra muy as-safa wal marwa as-sa'yu bayna as-safa wal marwa tax tax bi nag mooy di perpétuer di saxal di jaaraat ci yoonu nit ku baax muy suñu ay hajar alayhi salatu wassalam comme quoi nit ku baax wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin waaw la borom wax ca suuratu yaasin waaw ne mooy bind seen jeexital yi moom jeexitalam borom bi téye na ko allahu akbar amul kenn kuy Makka di aji wala umra lu dul ne nga def li sayyidatu Hajar def yàlla bëgge moo tax sellal kese moo moo moo moo moo jaar xam nga ba koy def loolu moom lan lan moo ko taxoon a jóg ngir dimbali doomam ji trouver loo xam ne moom ak doomam ji lu ñu mën a dunde ku leen di dimbali ndax seen provision jeex na te doom jaa ngi waaj a faatu ndax mar ak xiif waaw waaye ci ndigalu yàlla ma mu ne woon ba mu laajee boroom këram kan moo tax nga bàyyi ñu fii mu ne ko yàlla mu ne ina lañ yu doy yaana konante mukk mu ñuy waaw waaw wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuh la borom bi wax <laughs> borom bi nee na képp ku wàkkeelu ci suuratu talaq ci yàlla bàyyee sa yëpp yàlla waxuma ay bàyyee benn tànk génn beneen tànk naan bon non waxuma yooyu ah bàyyee sa bopp borom bi tabaaraka wa taala dëgg-dëgg fa huwa hasbuh allah borom bi nee na borom bi doy na waajoojee <laughs> ma ne borom bi dina la doy te ku borom bi doy jeex na waaw law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana waaw hadith Seydina Abdullah Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa qad ra'aynaahu fi ci Riyad bi hadith numéro 119 baabun fil yaqin wat tawakkul Allah Allah yonent bay saa saab Seydina Umar ne man dégg naa sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul mu ne man dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu naan law annakum bu doon ne yéen nit ñi tawakkaltu da a nekkoon ñoo xam ne da ngeen a wàkkirlu woon ala allah ci yàlla haqqa tawakkule digg digg wàkkirlu la razaqakum konoon te kon dina leen wërsëgal kamaa kenn ni nga xam ne yarzuqu tayr noonu lay wërsëgale picc mi picc yi ay saaku ceeb de yu ñu rangele seen kër amuñu ko amuñ sax place bu toll noonu <laughs> amuñu ay njaq ay ndaa yoo xam ne ci la duy ay ndox ci seen tàgg yi di xaar ëllëg amuñu loolu waaw seen wàkkeerlu gu mag ci yàlla moo tax borom bi di leen wërsëgal saasu ne moo tax tax du gis nga buy xëy di dem di jóge ci tàgg mi suba jot ñuy génn di dem lu wute lañ dunde seen biir yi dara du ci ne ximaas waaw day day day day day day day ci lekk xiif la def waaye bala ñoo ñëw borom bi dina leen assurer leur subsistance ba moo tax watar waxu picc yi dinañu dellu si bu ñuy tëdd si wu timis di waaj a jot bi toonaa seen koll yu fees dell la waaw waaw akbar en fait borom bi dañoo bëgg a ne wërsëg dëgg-dëgg du ci dang-dangi kese lañ koy amee waaw waaye waxu la nag bul jël ci sabab yi dara waxu la bul denc dara waxu la lool de ku ko dégge noonu mooy juum parce que yonent bay saa saa mooy leeral waxam di leeral waxu alquran te waxam mooy leeral alquran waaw te keroog bi ñu ubbee fadak ak yooyu dafa mettre de côté ration dund un an waaw comme ni mu ne sax imam muslim hadith ñoom Seydina Umar ibn al bi mu dajale woon ba saxaaba yu mag yi ñëwee ci ñoom ñooy Mawlaana Ibn Abbaas Seydina Ali ibn Abi Taalib Seydina Usmaan ibn Affaan Seydina Abdurrahmaan ibn Awf Seydina Talha ibn Ubaydillah boobu tudd nañ ko fi tudd nañ ko fi Seydina Omar di leen fàttali loolu ñoom ñëpp ñu ne ah kay noonu la demee yaa amiral mu'miniin yoneen saa saam de loolu la doon def waaw <laughs> kon wàkkiirlu gu mat gu mu wàkkiirlu ci yàlla mi mu ne woon du ñu sànk moo tax borom bi ñaawam yam def nga xam ne sax békku lool loo xam ne jaamu yàlla lu ci jublu boroom bi def ko jaamu yàlla ci ñuy ñëw gannaawam allah ci xa def ko jaamu yàlla ci gën gi xeet bu ma sa jaar uxrijat linnaas muy xeetu sayyidina mawlana muhammad alayhi salatu wassalam moom sayyidina muhammad day na teraanga moom mu ñëw fule suuf soosee diggante yéeg ci safaa def ni nga xamante ne mooy la sayyidatu hajar defoon ba pare ne woon nit ñi li tax xudu anni ma ma manasikakum jëleen damaa wan ñëw leen ngir ngeen jële ci man ni nga xam ne noon ngeen di aje jaamu yàlla joojee ni ngeen koy defe allah allah <laughs> ow oh. moo tax uh, bàyyee sa bopp yàlla kese wóor waaye nag ah du waaye waxi kese laysa bi waxi kese laa wax loolee wallahi laysa bi wax kese day waxi kese xudu anni manasikakum li anni manasikakum mu boole ci lii sayyidatu Hajar doon def radiyallahu anha wa ardaaha mu ne kon yonent bay saa saam nee na fa sa'a an-naasu baynahuma nit ñi di ko def ba pare def borom bi def ko def ko li nga xamante ne nii mooy pilier la mooy ponk la waaw képp ku dem Makka ne aji nga wala umra nga ba pare Safa mar Marwa nga bàyyi ko ci Taïf mooy yow sa aj baaxut waaw mooy sa aj moo baaxut borom bi saxal foofee jëf joojee ci alquran ca suuratul baqara aaya cent cinquante-huit inna as-safaa wal marwata min sha'aa'irillah faman hajja al-bayta aw i'tamara falaa junaaha alayhi an yattawwafa bihimaa wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shaakirun aliim. Allah borom bi ne. inna safa wal marwata min sha'airillah gis nga safa ak marwa ci symbole yu magu borom bi la bokk <laughs> kon ku fi ajati maa nga umra yi demal nga daal di koy nga daal di koy wër mooy lan mooy nga dox ko saayu bi diggante seen diggante juróom ñaar ni ko sayyidatu Haajara mi defe woon radiyallahu anha wa ardaha oh, léegi rek imaam Ibn Abbaas radiyallahu anhu di compte mu ne fa lamma ashrafat ala al marwa bi nga xam ne nag ci la yéeg ci marwa mooy dernier bi juróom-ñaar la wax safaa ngay tàmbalee jeexale marwa bu mujj bi nga xam ne xam nga wax na la ci kaw ne def na loolu summa sa'at sa'yal insaan al majhuud fa fa'alat dhalika sab'a marrat juróom-ñaari yoon waxoon naa da ngay tàmbalee safa jeexale marwa bi nga xam léegi nag bu mu bi la lay wax fa lamma ashrafat ala al marwa bi mu yéegee marwa nag di xool sami'at ci noonu rek la dégg moom sayyidatu hajar radiyallahu anha sawtan mu dégg kàddu fa qalat mu ne muy wax ak boppam sah mooy mooy dalal mooy noppi déglu déglu waaw xadar gi mu ak yooyu ak tamit xam nga yaay ju gis doomam ci xaal bu metti di ut wallu ndimbal ngir génn ko ci mais génn ci boppam tamit waaw mais yaay bopp problème bu doom nee ci problème day fàtte yow boppam waaw mu ne sax muy wax ak boppam ne sax turidu nafsaha mu ngi ci jublu boppam mooy déglu déglu dalal dalal am na kàddu gu gu gu ma dégg summa tasammaat mu sànniwaat noppam gën a xarewluwaat ne waat teg ngir déglu fa sami'at ayda mu déggaat benn kaddu kaddu gu déggoon sànq fa qaalat rek mu ne qad asma'ta déggloo nga yow moomu mooy ki def buri bi déggloo nga dégg naa la in kaana indaka ghawaas bu dee ne am nga loo ndimbal gooma dimbalee aksil dégg naa la <laughs> waaw allahu akbar <laughs> waaw <laughs> waaw xam nga kooku bokkul ak gaayu gaaw a tiit yi nga xam ne buñ déggoon lu ne xës foofu yow yaa ngi foo xam ne déedéet amu fi yàgg sa biir kese am na bu ñuy dégg luy naan këy ñuy xam <laughs> ndax seen xol dara wut ci yàlla <laughs> Allahu akbar <laughs> bu dee am nga loo ñu dimbalee waaw ak sil dégg na déggal nga déggal nga ma dégg naa la déggloo nga dégg naa la waaw bi mu xoolee fa ida hiya bil malak inda mawdi'i zamzam mi mu xoolee rek mu gis fi zamzam nekk boobu zamzam amagul mais fi emplacement bënnu zamzam teen bi cosaanu teen bi fi mu ne bërëb boobee fa la gis benn malaaka benn waay fa bahasa bi aqibe malaaka boobu nag Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax bi muy sarah hadis bi mu ne fii riwaayat Ibrahim ibn Nafi' wa ibn Jubayr fa idaa Jibrilu waaw mu ne ci riwaaya Ibrahim ibn Nafi' nako na imaam ibn Juba ibn Jurayj rahmatullah alayhima ñu ne foofu fa idaa Jibril ci noonu rek mu daal di gis Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam